bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man waalaah amma bacdu fa yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala fi suurati tawba di suuratu baraa'a di suuratu alfaadixa di suuratu almuqashqisha ak yeneen tur yi ñu waxoon walillahi alhamdu walminna baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wa min alacraabi man yattaxidu maa yunfiqu maaraman wa yatarabbasu bikum addaa'ir alayhim daa'iratu ssawi wallahu samiicun alim suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy juróom-ñeent fukk bi ak juróom ñett mu ne nag wa minal araab yi am na ba léegi ci kaw-kaw yi man koo xam ne man bii nag comme liñ la waxoon du benn nit de mooy jikkalu ku mel nii rek mooy ci gaa man koo xamante ne nii yattaxidu day jàppe maa yunfiqu li nga xamante ne nii moom lay dépenser ci yoonu yàlla magrama jàpp na waay waaye lii daal vraiment moo di partage daal <laughs> ndax moom ba muy dépenser comme que boo buur yàlla taxul moom day gis ne non non non lii moom dañ koo forcer kese parce que yonent mi alayhi salaatu salaam wax joxe leen te ñëpp xam nañ ne boroom alal la noo man da ñàkk mu joxe waa mais loolu muy joxe ci boppam. loolu da koy rëccu lool jàpp ne lii daal mooy daal am sa alal taal daal magrama jàpp ne lii daal vraiment pertange dëgg a ngii daal waya tarabbasu bikum dawaa'ir léegi nag bi ndànku di leen xaare yéen jullit ñi ñu dëgguñu di xaar nag mooy weñ sooy jamono daal di leen dal mooy seen noon yi daal di leen duma loolu lañ yàkkamti ba fay lislaam bu ko defee kenn dootu leen laaj ci seen alal yi nga xamante ne nii après de longs jours de de de mois de de labeur de dur labeur comme niñ koy waxe liggéey c'est un investissement man nga xam ne projet de vie la woon ni ma ci sonne ñëw ba mu commencé di indi ay meññeef amul dara may wax ñaan génnee li zakat quoi ah ay fii nii jàkka ji defal ci jàkka jeeg projet sàngam loolu moom vraiment maaramaana ba pare nag di xaare jullit ñi <laughs> ay musiba dal leen bu ko defee ñoom bu leen dalee dootuñ talati sax di laaja bi alal quoi suñu boroom na nag ne alayhim ci seen kaw daairatu saw i mooy gis nga yu mettitu jamono yooyu ñu leen di xaare ci seen kaw lay këpp ñoom wallahu ta boroom bi samiun alim mooy aji déggaakoonu ñaan alimun mooy aju xamaakoon ñi nga xamante ne nii waaye sami'un moo xamaa mooy déggaakoon yin naa fiqi di wax seen biir waaye alimun moo xam ne nekk ci seen dënn yi tañ la koy nëbb kon nag mbir maa ngi moo yéene néeg la yow borooma cay fanaan voilà mu ngi noonu ñooñ doon xaare gaay lii suñu borom ne seen kaw lay ko pure yu ñëw yu ñëw yu mettitu jamono yi ñu leen di xaare mu ne nag bu leen jàpp na nag ne arab yépp mooy kaw kaw yépp mel noon de déedéet mu ne wa min al arab ta am na ba léegi na ci kaw kaw yi man koo xam ne moom yu'minu dafa gëm billaahi ci borom bi tabaaraka wa taala wal yawmil aaxir bés bu mujj ba wa yattaxidu muy jàppee maa yunfiqu li nga xam ne moom lay dépenser ci yoonu yàlla qurbaatin loo xam ne lu koy jege ñeel lu koy jege ñeel boroomam indallahi fa boroom bi tabaaraka wa taala wa salawaati rasuul waaye it di yaakaar di sàkku li nga xamante ne nii mooy ñaan yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ñaanal ñi nga xam na alhamdulillah ñoom ñoo joxe ndax képp ku joxe woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf lay ñaanal barkeel la ñaanal la barke ba pare ñaanal la wax la yiiw léegi nag am na ci kaw-kaw yi ñoo xam ne ñoom lool la ñuy sàkku mooy lu leen jegeñal ca seen borom waaye am ñaan yi nga xamante ne nii mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme lam waxoon allahumma salli ala ali abi awfa suñu borom tabaaraka wa taala yal na nga julli mooy yal na nga defal am barke maa ngi ñaanal ñi nga xamante ne nii waa kër ibn abi awfa joxe joxee zakaatam kon nag mu ngi noonu anhum wa ardaahum ñu ne am na ci kaw-kaw yi ñoo xam ne ñoom loolu lañuy sakku sàkku alaa innaha qurba ay way way alaa innaha qurba dëgg-dëgg waay ah de nekk na de xurbatum jege ñaale loolu ñuy def lu baax loolu lële yëgal leen ne nekk na lu baax nekk na jege ñaale jegeñ seen boroom gën ci wut borom di defal na leen ko lahum ñeen leen sayudxiluhum xelsef na leen dugal de allahu borom bi tabaraka wa taala fii rahmatihi ci yërmandeem gu yaatu gi dugal leen aljana ak lu raw aljana wa inna allaha dëgg-dëgg boroom bi tabaraka wa taala xafuurun aji jéggalaakoon la de rahimun aji yërëmaa aji yaatu yërmande la ma ne wa saabiquun kon gis nga waxoon na kon ci kaw-kaw yi ñi nga xam ne ñoom ay naafiq lañ ba pare jàpp ne li ñuy def nañuy yàq waaye wax na ne kaw-kaw yi yëpp du noonu am na ñoo xam ne ñoom boroom dee tax ñuy def lool moo tax généraliser baaxul voilà même bu dee ne ci langue boo généraliser dinañ xam ne boo boo gisee benn waay bu dëkk fenn sa daal day jël sa mbir nga ne ñooñ ay sàcc lañ de façon ñépp daa xam nañ ne kooku mooy am la yuraadu bi la xaas <laughs> mooy mooy ne daa wax général waaye am na kum ci jublu quoi comme jigéen ñëw jigéen boo xamante ne nii moom daa am daa jote boroom këram ba nga xam ne ñu tas léegi nag moom mu mere ko quoi boo waxee boo ñëwee ci moom ne ko ah waa affaire góor ñi ma ah góor ñi kenn baaxu ci ndekete yoo xam nga loolu moom jublu dëppoo ci ne góor goo jël rek baaxul moom am na kenn mooy am la lu général la waaye am na ku mu jublu ci wax ji kon <laughs> loo loolu it loolu it am na voilà kooku it kenn du ne ko yow kon da ngaa bëgg wax góor ñëpp déedéet déedéet waaye daal li gën a maandu mooy loolu am na voilà mais nit daal mooy lu baax nañ xam ne même bu nee ne ñoom diw baaxuñu mooy bu amee ñu baax it nañu xam ne tamit am na ñu baax te loolu la nag mu ne wa saabiquun ginnaaw ñooñu nag ñi nga xam ne nag ñoo baax ci kaw yi alayhi afdalu salaati wassalaam ne wassaabiquuna al awwaluun ñi nga xamante ne ñoo jiitu ci yiw ñoo jiitu al awwaluun njëkk ci li nga xamante ne nii wuyu yonent bi alayhi salaatu wassalaam leen woowee ne man yonent bi yàlla la alayhi salaatu wassalaam min al muhaajiriina te bokk ci ñi nga xam ne ñoo gàddaay jóge makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam wal ansaari ak ña nga xam ne ñooy waal ansaar ya nga xamante ne ñoo leen fat walladina tabaauhum ak ñi nga xam ne ñoo leen topp seen gannaaw bi ihsaanin ci giiw ci li mbaax ci cellte radiyallahu anhum ci lislaam bii ñu ne daal di ciy topp nekk ci suñu boroom ne ñoom ñépp radiyallahu anhum boroom bi ne daal di leen gërëm wa radu anhu léegi nag moom ñoom ñu gërëm li nga xamante ne moom la leen borom bi tabaaraka wa taala fayale daal di leen koy yoolayee yoolale wa adda lahum te waajalal na leen jannaatin ay aljana yoo xamante ne nii tajri day daw tahtaha lanhaar ca ronam la nga xamante ne mooy dex ya xaalidiina fii abada ñoom fa la ñuy sax ba faw zalika loole alfawz mooy nga ñaay alazimu gu màgg loolu la mooy nag sahaaba yaa ngoog mooy ñi nga xam ne la as-saabiquuna al-awwaluun mu na ñi nga xamante ne ndax sahaaba yi radiyallahu anhum dañoo ay tabaqaat mooy loo xamante ne mooy ay classe yoo xamante ne comme ni ko al-imaam Suyuuti rahmatullahi alayhi wax ci alfiyam bi fi ilmi al mu ne fal awwaluuna aslamu bi makkati yalihimu asxaabu daari nadwati summa almuhaajiruuna lilxabasha summa ithnataani subil alaqaba fa awwalu almuhaajiriina luqiba fa ahlu badrin wa yali man gharaba min ba'dihaa fa bay'atu ridwaani thumma man ba'du sulhin haajaru wa ba'duhum muslimatal fatxi fa sibyaana raaw loolu la imaamu Suyuuti rahmatullah wax mu nuy fal awwaluuna ñi njëkk ci saxaaba yi gin cee ëpp ngëneel mooy ñi muy wax assaabiquuna al awwaluuna ñi ñooñu ñooy ñi nga xam ne aslamu bi makkati ñoom ñoo tuub daal di wommatu dugg ci lislaam nekkoon makkatal mukarrama ba yonente bi alayhi salaatu wassalaam ne makka mu ne ginnaaw gi ñi ci tegu muy deuxième classe bi mooy ashaabu daari nadwati ñu njëkk tuub ak ñi nga xam ne laata yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ku yéeféer yi di dugg laata muy gàddaay te doon def seen seen assemblée boo bële seen waxtaan wañ defoon tam sayxu naj di pa ba jógoon naj di ñëw ngir fexeloon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu gëmoon jamono joo jële fekkoon jamono yoo ñu gëm ñoon ñooy ñaareel bi summal muhaajiruuna lil habasha ginnaaw gi nga xam ne wala lil habashati xam ne ñoom ñoo daal di gàddaay dem fi nga xamante ne mooy Habasha jóge woon foofule bañ leen di sonal yeneen te bi alayhi salaatu wasalaam ne leen gàddaay yéen thumma ibnataani subiila al-aqaba ginnaaw ñi nga xam ne ñooy bay'atul aqaba al-uula ak ath-thaani ci muhaaji wal ansaar yi nga xam ne ñoo ñëwoon jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca Mina ca aj ya mu ne nag fa awwalul muhaajiruuna al-uqiba léegi nag ñi nga xam ne mooy ñële al mooy ñi nga xam ne muhaajiruuna yi kon nag ñi nga xamante ne nii mooy fa ahlu badrin ñi nga xam ne mooy waa ahlu badr walla ñu tamit ñoo ci tegu après wayal yi man gharaba ñi nga xamante ne nii mooy dañ leen a euh, euh, daldi tumurankeel walla min ba'diha fa bay'atul ridwani dum léegi sum mooy ñi nga xam ne ginnaaw gi waa bay'atul ridwan ña defoon ñi nga xamante ne ñoom ñoo jaayante woon ca garab ga ca sulhul hudaybiya ginnaaw gi ñi nga xam ne ñoo ginnaaw sulhul Hudaybiya léegi nag ginnaaw gi maslamatul fathi mooy ñu gëm ñu tuub ba nga xam ne ci la fathu Makka am ñi mujj mooy xale yi mooy ñiiw ak xale yi mooy maslamatul fathi ak xale yi loolu mooy seen tabaqaat radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala 'aliya al-firdawsi maskanahum wa ma'waahum wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin ala